muxayriq muxayriq ah, benn yahud la woon comme li imaam Ibn Isaaq rahmatullah alayhi daal di solo dane ah, muxayriq bokk na keroog ci ñi xare ba ñu rey ko Uhud wa kaana mimman qutila yawma Uhudin muxayriq mu ne wa kaana ahadu bani wa kaana ahada bani Sa'laba ibn ibn Fatyun mu ne dafa bokkoon ci waa banu Sa'laba ibn Fatyun mu ne lamma kaana yawma Uhudin qaala yaa ma'shara yahuuda wallahi laqad alimtum anna nasra muhammadin alaykum la xaq qaalu inna alyawma yawma as-sabt qaala laa sabta lakum Muxayriq di bokkoon ci waa Bani Sa'laba imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi mu ne keroog Uhud danee mbokk juif la woon nag juif la woon moom Muxayriq Seydina Muxayriq radiyallahu ardaa mu ne yaa ma'ashara yahuuda ci bésu xare bi bésu xare bi moom génnul ànd ak yonent bi bi muy dem mais ci bés bi ci jouru xare bi waxoon nañ la bésu samedi la woon danee dafa toog ci bëccëg gi noonu ci suba gi mu ne yaa ma'ashara yahuuda ee eh, yéen sama bokk juif yi yéen wallahi maa ngi wàcc yàlla man mu xayri këne laqad alimtum xam ngeen xam gu ne pëng te wóor këne inna nasra muhammadan inna nasra muhammadin aleykum la xaq waat naa ne yéen a gën xam ne dimbali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa mooy ne ak àq la boo xam ne mooy obligation la ci yéen ngeen dimbali ko ndax loolu leen seen téere yi waxoon léegi juif yi waxuñu ko non xam nga ndax ñemewuñ ko ko ndax moom ci kàngam yi la bokkoon ñemewuñ ko ah non non non yow lii nga wax amul suñu téere waxul la mais ñu ñu daal di taafatloo benn mbir ñu ne ko innal yawma yawma sabt ne ko nag c'est que nag yow mu Muxayriq wax nga dëgg waaye c'est que tey tey samedi la mooy suñu sabaat ji mooy suñu jour u fête la de la semaine pour juif yi mooy samedi boo Sénégal man nga ko bañ a miin noonu mais comme ñi nekk France nii da ngay gis samedi yi juif yi ni ñu koy waajale di dem seen synagogue yi nga xam ne yu bari interdit yu bari duñu yéeg ci ascenseur duñu def yu mel noonu yu bari dañ koy ba pare am ci benn repas bu mag buñ ciy def waajal seen sabaat bi sabaat mooy samedi toutes les semaines dañ koy feetal fête fête de semaine la pour ñoom religieusement ñu ne ko noonu nag dangay xam ne mu xayri tey la samedi ah. mu ne leen laa sabta lakum topp leen fële sabaat amu ngeen benn sabaat topp leen nële ngeen naan ma tayla la samedi fa axada sayfahu wa uddata mu daal di jël jaaseem sol ay yére xareem waqaala mu ne leen nag mu ne leen laata muy génn laata muy génn ne leen ah in usibtu fa maa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yasna'u fiihi maa mu ne leen nag maa ngi nii di dem ngeen naan ma ay tey la samedi damu ngeen benn samedi waat naa ne yéen ma gën a xam ne dimbali ko moom Seydina Muhammad masu ci ngeen naan ma la sam léegi nag man maa ngi dem Uhud fekke ji xare bi ndax war koo dimbali léegi nag in usibtu bu ñu ma rayee maa ngi nii di dem bu dee damaa dem ñëwaatu ma fa maali sama alal yi ma am yépp te xam ngeen ne duma ko néew alal sama alal ji yépp li muhammadin moom laa ko moom laa ko jox moo ko moom seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam yasna'u fiihi ma sha ma yasha sama alal ji yépp moom laa koy jox lu ko neex képp dong la ciy def summa ghadaa ila rasulillah mu xëy ci suba ji daal di dem Uhud dugg ci fekk xare ba mu dugg ci biir fa qaatala maahu hatta qutil ànd ak yonente bi alayhi salaam xare ba niñ koy rey keroog Uhud radiyallahu anhu wa arda nee na fa qaala rasulullah bi ñu ko rayee nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne imaam ibn Isaaq ne fii ma balaganaa ci li nga xam ne moom lañ jote comme information dangay xam ne xadiis bi mooy xadiis la bu ndax imaam ibn Isaaq da koo solo sans sanad imaam ibn Sa'd solo na ko ci tabaqaat jële ko ci sëriñam di Muhammad ibn Umar di al rahmatullah ala aljamii ci xadis boo xam ne wérul na ko noonu imaam ibn kathir boo demee ci albidaaya indi na ko mu jaar ci yoonu imaam ibn isxaaq ci loo xam ne amul san wala imaam ibn isxaaq ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bañ ko nee na mu ne muxayriqu xayru yahuud mu ne muxayriq de yonent bi alayhi salaatu salaam ne muxayriq moo gën ci juif yi kon radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa